ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhud muy xare Uhud agsi woon nañ fi nga xamante ne mooy fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yégee kuffaaru qurayshin yi agsi nañ ba ti ba ci buntu Medina ci biti nekk jabalu Aynayn muy ci montagne boobu tudd Aynayn moom aleyhi salaatu wassalaam daldi waxtaan ak saxaaba radiyallahu taala anhum wa ardaahum gisoon nañu ci riwaaya imaam Muusa ibn Uqba bi na ko noonu imaam Muhammad ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhima ak ñeneen këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daleen ne dafa gént gént goo xam ne firil na leen ko gis baqaran tudbax giléem goo xam ne muy euh, nag woo xam ne dañ ko rendi yuzbax bu ñu rendi mu ne wa ra'aytu fi dhubaabi sayfi selman wa ra'aytu anni adxaltu yadaya fi dir'in xasina fa awwaltuha almadina mu ne ma gis ba léegi ci gént googu ko ne sama catu jaasi ji dafa damm ma gis nag sama bopp jël sama ñaari loxo dugal ko ci benn mbubb koŋ boo xam ne bu bu bu bu baax la bu sécurisé mu daldi koy tekkee ne mbubbu koŋ boobu mooy almadina kamtaan nag wi ci yeneen riwaaya yi comme niñ ko gisee tamit ci riwaaya seydina ima imaam al buxaari imaam nañu loolu muttafaqun alayhi bu imaam abu muusa al ashariyu taala anil jamii kene nag wi ci riwaaya ñoom imaam muusa ibn ba ak bu imaam abdullah ibn abbas bi ne ci imaam al yi ak sunanu abu uh, uh, uh, at-tirmidhi ak ibn maaja raxmatullah ala jamii mu ne nag woowu ma gis mooy këne ak ray goo xam ne day am suñu biir waaye loolu lépp wallahu xayr ay wa sunullahi xayr malgré loolu lépp li buur yàlla def lu mu dogal rekk daa fekk moo gën ci ñun ginnaaw bi mu leen waxee gént gi mu ne leen fa in ra'aytum an tuqiimu bil madina wa tada'uhum haythu nazalu fa in aqaamu aqaamu bi sharri muqaam wa in hum daxalu alayna qaatalnaahum fiiha mu ne nag léegi man li ma gis mooy nañ leen bàyyi fa ñu ne bu ñu génn fekk leen ñun nañu toog fii euh, bu ñu ñëwee dugg ci dëkk bi ñu xeex ak ñoom def opération d'embuscade ndax ñoo leen fi gën a xam bu ñu taxawee fa ñu taxaw nag du ñëw fu yées ci taxawaay fa lañu taxaw gisoon nañ ne ab yonent bi aleyhi salaatu salaam boobu mu joxe woon ne nañ leen def lii moom loolu la gis moom la abdullah ibn ubay ibn salul tamit lool la gisoon waaye ñu bari ci akaabiru saxaaba min al muhaajiriina wal ansaar loolu tamit lañu gisoon tamit yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye mu am ñeneen ñoo xam ne ci saxaaba yi ñoom fekkewuñu woon badrin ñu bëgg a dabu li nga xam ne moo leen raw keroog ci ghazwatu badrin waaye ak ñeneen ñoo xam ne gisoon fekke nañu badr comme seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaah ñoom dañoo gisoon ne nañ leen fekki ndax loolu day tax gaa yi ginnoo ñeme ndax day yokk ci ñoom ak ñeme ne gaa li tax ñu yëg ne ngi seen buntu buntu Medina gaa ñëwuñu loolu day wane ne dañ ñoo ragal te nag day gina yokk ak ñeme ñu ñeme jullit ñi ba ne léegi nañ leen dem sax faagaagal leen foofu lañu yemoon mooy fi Seydina Hamza riwaaye yi ne kon fa qaala Hamzatu bnu Abdilmutalibi wa Sa'd bnu Ubaada wa Nu'maan bnu Maalik fi taa'ifatin min ansaar mu ne seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ne ak Sa'd ibn Ubaada waxoon nañ ne ñaar ñooñu gisoon nañ seen euh, tarjama ki ñu gisul woon mooy an-Nu'maan ibn Maalik ci benn mbooloo ci waa Ansaar yi ñoom ñu bi turam moo doon an-Nu'maan ibn Maalik ibn Tha'laba ibn Da'd ibn Fihrin ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraji ta'ala anhu wa ardaa an-Nu'man la tuddoon di doomu ko ñuy wax Maalik Maalik boobu di doomi Tha'laba Tha'laba di doomi Da'd Da'd boobu doomi Fihr Fihr du doomi beneen ku ñuy wax Tha'laba Tha'laba boobu di doomi Ghanm Ghanm di doomi Amr Amr di doomi Awf Awf moom nag di doomi alxasraj mu bokkoon ci waa alxasraj moom an-Nu'maan ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaa seydina eh, boroom at-Tamhiid di imaam ibn Abdil Barr al-Andalusi raxmatullah aleyhi ci al-Isti'aab bim def ci saxaaba moom imaam xaafiz ibn abdil bar radiyallahu anhu bi muy def tarjama an nu'man ibn malik bi radiyallahu anhu mu ne shahida badran wa uhudan mu ne moom fekke na ghazwatu badrin waaye fekke na tamit ghazwatu uhud te moom lañ gis nii moom mii di an nu'man ibn malik bokk na moom ak seydina hamza ibn abdil muttalib ak sa'd ibn ubaada radiyallahu taala anhu ak benn mbooloo ci lansaar yi ñoo ne inna naxsha ya rasuulallah ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kuffaaru qurayshi ni de ñëw nañ ba fii jabalu aynayni jege fi dara indiwu leen fi lu dul xareek ñun jël seen revanche Badr léegi bu ñu leen bàyyi foofu ñun gisuñu ñu war ñu toog fii bañ faa génn fekki leen fañ nekk xeex ak ñoom ndax buñ leen fekkiwul foofu de inna naxsha ya rasulallah an yadunna aduwuna anna karihna alxuruja ilayhim jubnan an liqaaihim fa yakunu hada jur'atan minhum alayna ñu ne ko ñun dañuy ragal de yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi ñoom noon yi buñ gisee ne fekk wuñ leen ñu jàpp ne dañ leen dañoo bañ génn ndax ragal leen ragal a dajeek ñoom ci xare fa yakunu dhalika hadha jur'atun minhum naa bu ko defee loolu tax ñu gin ñoo ñeme na ñu ne ko waqad kunta yawma badrin fi thalathimi'ati rajul fa dhaffaraka allahu ta'ala alayhim wa nahnu al yawma basharun kathir ñu ne ta ghazwatu badrin trois cents lañu woon buur yàlla def nga gañe leen ñoom waa Quraysh tey nag ñu bari lañ te ñoo ñu fekk suñu buntu dëkk te ñun nag kunna naa hadha al-yawm wa nad'u Allah ta'ala bihi fa saaqahu Allah ta'ala ilayna fi saahatina te ñun lii bés bii moom lañ doon ñaan yàlla te moom lañ doon mébét di ko ñaan suñu boroom anawaay kañ lañuy dajeek waa Quraysh ci beneen xare waay waaye waaye loolu nag suñu ñaan goog saaqahu llahu taala taala naa fii saaxatina waaye waaye suñu boroom bu mu tedd mi mu màgg mi mu kawe mi daal di nañuy xëccal loolu ñu doon ñaan muy dajeek waa Quraysh noonu Quraysh bi indil nañu ko ba suñu buntu kër ci riwaaye imaam muusa bnu oqba raxmatullaahi aleyhi mu ne bi yonent bi aleyhi kon waxee ne man li ma gis mooy nañ leen des Medina bu ñu génn fekki leen bu ñu ñëwee ñu xeex ak ñoom bu ñu desee foofu nag aqaamu bi sharri mahbas taxaw nañ foo xam ne fu yées fu ñu nekk abdullah ibn ubay daal ànd ak moom ñu mag ci saxaaba yi ñu bari ci ñu ëpp ci ponkali saxaaba yi radiyallahu wax lool mu ne moom imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi wa raxmatullaahi alayhi min al mu ne am ay góor ci waa lansaar yu ne alladina lam yashhadu badran ñoo xam ne fekkewuñu woon badar kunna natamanna hadha al yawm wa nad'u allah faqad saaqahu allah ilayna wa qarraba al ñu wax comme li riwaaye bee waxoon ñun de lii lañ doon mébét bés bii doon ko ñaan boroom bi subhaanahu wa taala xëccal nañu nag loolu yombal nañu te jegeel nañu nag dox jëm ci ñoom xare bi waaye lool buur yàlla jegeel nañu ko am ñeneen ci wàllam saar ne mu ne wa qaala rijaalun min al ansaar ñu ne mata nuqaatiluhum ya rasul allah ida lam nuqaatilhum inda shi'bina am ñeneen ci biir saxaaba bokk ci wàll ansaar radiyallahu anhum ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mata nuqaatiluhum waa ñii kañ lañuy xeex ñoom ñu nekk ci biti suñu biti dëkk bi noonu waa Quraysh fees fa del nekk 3000 personnes ëndaale 200 fas ak 700 mbubbu kom ngir jàmmarloo ñun fekk ñu Medina ñoom ñu ngi nii taxaw suñu biti dëkk fu soriwul fii soriwul Uhud jabalu aynayn mata nuqaatiluhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam kañ lañuy xeexi jeeg ñoom iza lam nuq kañ ana kañ lañuy xeex ak waa Quraysh bu dee xeexu ñoom ñoom inde sha'bina ci suñu xur yi ñu ñëw dugg taxaw fi ñoom di ñu di ñu narge nag mu ne wa rijaalun am yeneen góor ci saxaaba yi radiyallahu anhum bul fàtte ne mbir yi consultation la yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw wax leen gént gim gént ba pare ne man li ma gis mooy ñu des ci Medina buñ génn buñ ñëwee ñu embuscade leen jël jigéen ñeek xale yi ñu nekk ci kaw forteresse yi ci kaw terrasse yi di leen xaañ di leen sànni ay xeer ak yooyu ñun ñu jàmmaarloog ñoom te loolu la Abdullah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul xabiis wax tamit am saxaaba yu mag yi ànd ak yonent bi alayhi salaatu ñu bari ci ñoom am nag ñu ne ñun li ñu gis mooy ñu génn fekk leen ci ndaje moomu noonu ci consultation boobu wa shawirhum fil amri ci lañ ne nii kon mu ne waqaala rijaalun moom ci riwaay imaam Muusa ibn Uqba nekk ci Dalaa'ilun Nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi mu ne am yeneen góor yu ne maa maadaa namna'u idaa lam namna'il xarsa yuzra am ñeneen ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun ana lan lañuy protéger lan lañu mën a protéger bu dee ne protéger wuñu suñu mbay mi xoolal suñu agriculture suñu mbay mi Quraysh façon yeeg gëléem yi mu indi tey ña fa dem ñépp gis leen ñi nga yónni émi émissaires yi nga yónni bokk ñi nga xam ne ay bokk ñi nga xam ne observateur ñu dem xoolal la utal lay information ci noonu Quraysh bi fañu ne ñoom ñépp nee nañ la non seulement suñu pâturage bi dañ fa boyal seeni jur seen seen nag yi seen euh, fas yeeg seen gëléem yi waaye suñu liñ doon bay sax suñu tool yi dañ faa dugal ruural fa seen seen seen seen fas yeeg seen gëléem yi ñu lekk lépp wama taraku xadra bàyyi wuñ fa lu vert lépp lañ ne fuuf lekk ko waaye yonent bi aleyhi salatu wasalaam maada namnau ida lam namna al xaras wa yuzra ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñun nan lañuy protéger bu dee protéger wuñ suñu mbay mi ñu bàyyi leen ñu indi fi ñoom seeni seen fas yi ñu yor ñuy lekk suñu suñu mbay yi nag waaye buñ protéger wul loolu ana lan la ñuy protéger mu ne waqila wa qaala rijalun qawlan sadaqu bihi wa madaw aley am ñeneen ñoo xamante ni nii yeneen góor yoo xam ne dañu wax beneen wax boo xam ne dëggu nañ ci wax ji ñu wax wëy jëm ci loolu mu ne minhum Hamza ibn Abdil Muttalib mu ne bokk na ci ñoom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib mu ne radiyallahu anhu mu ne walladi anzala alayka alkitaab lanujaali lanujaaldannahum mu ne moom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib bokk ci góor ñooñu wax te dëggu te dëggu ci li nga ci li ñu waxoon te wéy ci mu ne walladi anzala aleyka alkitaaba bilxaq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam maa ngi wàcc ki nga xam ne moo wàcc téere bi di alquraanul azim ci yow ci dëgg anzala aleyka alkitaab lanu jaalidannahum waat naa ne kuffaaru qurayshi ni fële ñu ne dinañ leen fekk foofu xeex ñoom ñu xam am na ci benn riwaaya moom seydina Hamza ibn Abdul Muttalib muy riwaaya ñoom imaam ibn Sa'di yi ak sëriñam di imaam al-Waaqidi ñu ne fa qaala Hamza ibn Abdul Muttalib yi seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daldi wax ne walladi anzala alayka alkitaaba laa at'amu al-yawma ta'aaman hattaa ujaadiluhum bi sayfi xaarij al madina ñu ne wa kaana yowma aljumuca saaiman wa yowma sabti saaiman ñu ne kantaa imaam xamzatam seydina xamzatam na abdulmutalib radiyallahu anhu dane walladi anzala aleyka alkitaaba maa ngi wàcc yow yonent bi aleyhi salaatu ci ki nga xam ni moo wàcc ci yow téere bi di borom bi wa taala laa at'amul yawma ta'aman duma lekk dara duma dugal ci sama put gi dara hatta ujalidahum fekk xeexuma ak waa Quraysh tey bi sayfi ak sama jaasi laay xeex ak ñoom xaarijal Madina en dehors de Médine ñu ne wa kaana yawmal jumaa bés boobu nag bésu àjjuma la woon saaiman dafa fekkoon Seydina xam woor moo tax mu ne man bala maa dog bala may lekk dara mooy ne fokk sa Quraysh ma fekk leen fañ ne xeex ak ñoom ak sama jaas way yawma sabti bésu samedi bi tamit dafa wooroon moom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa buñ ñëwaatee ci riwaaya Seydina Muusa ibn Uqba bi ne ci Dalaa'ilu Nubuwwa rahmatullahi alayhi mu ne wa qaala an-Nu'maan ibn Maalik ibn Tha'laba wa huwa ahadu bani saalim mu ne an Nu'maan ibn Maalik ibn Sa'laba moom lañ gis nii mu ne wa huwa ta moom ahadu bani saalimin kenn la ci waa banu saalim moom mu ne yaa nabiyallah laa taxrimna aljanna fa walladi nafsi biyadihi la adxulannahaa fa qaala lahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bima qaala bi anni uhibbu allaha wa rasulahu wa la afirru yawma az-zahf fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqta kanta an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba moom mu ne yaa nabiyallah ee yow ndaw yàlla li yow yow kii suñu boroom solo yow mi yàlla yónni yow mi mu solo yow yonent mi alayhi salaatu wassalaam way laa tahrimna aljanna waay waay yonent bi aleyhi salatu wassalaam bu ñu xañ àjjana waay xam nga wax ji mooy ne <laughs> xam nga wax ji day niru ci kaw nañ lu rëy dañ naan ne naka la nit <laughs> naan yonent bi aleyhi salatu wassalaam nga xam ne moom yàlla du ko yónni rahmatan lil alamin moom yàlla du ko yónni mu nekk yërmande ngir jaam yi nan la nit mën a ñëwee naan ko naan ko naan ko bu ñu bu ñu xañ àjjana loolu nan la ko nit mën a waxe waaye dangay xam ne li leen li li leen yóbbu ci lii yépp mooy moo tax yonent bi alei satu salaam xam na ñii fi ñuy waxe du ne au premier ci jublu waaye ngir rek yonent bi alei satu salaam nangul leen ñoom seen avis que ne waaye ñun tey Quraysh nañ leen fekk leen ci biti Medina fañ taxaw toog fa di ñu xaar nañ leen fa fekk buñ toog fii ci Medina naan lañ leen di xaar gis nga boo seetloo bañ commencé ba léegi ñoom ñoo ëpp mooy da ngay gis ne yeneen ci maanaam saabsaab moo wax Abdullah ibn Ubay d'accord ci wax tamit même lu yonent ma lay saabsaab wax saxaaba yu mag yi yu bari ànd ak loolu mais ñi demul woon Uhud ñoo ëpp. ak ñoo xam ñu demuloon Badar te bëgg rattraper loolu ñoo ëpp te ak ñi nga xam ne sax demoon nañu Badar waaye dañoo bëgg en découdre beneen yoon nag avec Quraysh comme Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon ci noonu ci kaw loolu mooy xër googu xër xeex ci yoonu yàlla subhaanallah ñii moom danga naan ñii mooy ne xam ne ñoom lii ñuy def mooy lan kaay dee bi lañuy njëkkante wuu bon ñun moom sawaay wuu yii bokkuñu ci ah bon xaaral ma yoonu jàmm sori wóol lañ ñun moom loolu lañuy wax waaye yoonu jàmm sori wul bu leen fi indi euh, fit naa ngi nelaw yàlla rëbb na ko koy yee yooyu lañ lay wax de mais ñi ñoom ñoo xamoon li nga xam ne mooy digub yàlla kon an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba wa huwa ahadu bani Salim radiyallahu anhu mu ne yaa nabiyallah e eh, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tahrimna al-janna waay waay yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu bu ñu xaj àjjana waay fa walladhi nafsi bi yadihi maa ngi wàcc yàlla man an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba maa ngi wàcc ki nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la ne muy suñu borom la adxulannaha ajjana de man naa fa dugg moom boo xaw ma kan mais man am Nu'man Malik moom ajjana dama fay dugg Allah fa qaala lahu rasulullah yonent bi alei ne ko waa bi ma waaye yow nga ne da ngay nga ci ñi <laughs> am assurance ñii mooy loolu la tamit nit da am assurance ci sa borom mooy amal yaakaar gu rëy rëy rëy rajan ma maahu booleen yooyu yooyu ngay naawe jëm ci sa borom léegi rajaa gi mooy lan mooy lu ñuy yóbbu ajjanaa ngi je fonce moom loolu la ko gisee moo tax mu ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom la adxulannaha ajjana di xaw ma fan kande mais man moom dama koy dugg moom <laughs> yonent bi alayhi salaatu ne ko bi ma waa ci ana ci lan ngay dugge àjjana ndax àjjana ah non buur yàlla du da da koo jël di ko wasaare ci àddina bi wa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran janna lan lañuy dugge àjjana lan lañuy dugge àjjana mu ne xoolal ci suuratul xàqa li mu waxoon bima kuntum taamaluun mooy ne àjjana jii ngeen am xéewal yi ci kaw li ngeen doon jëf bu ñu foog ne c'est nelaw yow lu la yàlla digal nga nga nga def lu contraire ci noon ngay amee àjjana non buur yàlla loolu la dogal këne àjjanaa ngi mooy sama këru xéewal sama këru yërmande ku ko bëgg nag daa am noo xam ne lool laa leen wax ngeen jaar yoon wu ma leen traceel yónni yonent yi aleyhim salaatu wassalaam hadihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana man ittaba'ani samaw yoon a ngi mooy yoonu lislaam damay woote jëme ci yàlla ala basiratin teg ko ci clairvoyance ci lu leer nañ loo xam ne y'a pas d'ombre ombre de doute amu ci man ak képp ku topp man aleyhi salaatu wassalaam jazaan dégg ñaata ngay dégg ci alxuraan jazaan bi ma kaanu ya'malun lii borom bi dama leen koo faye jazaan bi ma kaanu ya'malun jazaan min rabbika ataan xisaaba mu ne lii suuratu naba pay la min ko tukkee ci sa boroom ataan muy ak may goo xam ne moom leen defal ginnaaw bañ ko def bañ ko nangulee xisaaba lool mooy fay mooy àtte gi lool la leen fayee kantaa caaxaankat yi mu ne lii moom lii nii jazaan wifaaqan bu dëppook liñ doon def laa leen fay comme que defuñ foo dara qui récolte le vent qui sème le vent récolte la tempête waaye tamit ku récolte la tempête ku seme le la tempête récolte lu cyclone loolu rek a fi am li nga bàyyi rek loolu mooy moom ngay saxal moo tax àjjana daa am ay yoon yu muy yu fooy jaar képp ko la ne defal lu la neex yéen yéenay doomi diw waaw waaw yéen yéen ay soppe yonent bi alayhi salaatu salaam def leen lu leen neex naka ngay nekk soppe yonent bi alayhi salaatu salaam te li muy tere yépp ci lañ leen di fekk li muy digle yéen a ko gën sori toog rekk di nelaw ci seeni njegenaay naan ñun ñooy doomi diw ñooy sëtu diw loolu loolu noonu da da da mooy dara dul jariñ dara maay doomu diw maay sëtu diw sama maam maamay diw loolu laa yugni inda allahi shay fa buur yàlla sa wax yooyu sa yooyu noonu jariñul dara te dara amul lenn loo xamante ni moom la lay jariñ sa keroog sa boroom kon kon nag nit dangay yeewu ku la bëgg a nax bañal ku la bëgg a wax ku la bëgg a nax bañal lànkal ba ut ku la lànkale amul mooy doomu diw yooyu bu la ci dugal de buur yàlla xamul doomu diwa ah. non non xamul lool de l'islam amul yooyu l'islam xamul yooyu képp koo xamante ni nii ak jëfam gaawalu ko ci yiw aw askanam du ko fa gaawe comme aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam kon nag il faut arrêter les caaxaan te ñu xam ne mbir yi euh, du ay caaxaan a koy maye koo fi dégg ñuy wax rek koo fi dégg ñuy wax ci nit ku baax nelaw mayu ko la mu yor ak ku man di doon loolu kenn masu ngeen a gis koo xam ne ay nelaw moom moo ko may la nga xamante ni moom la am ak liñ koy coowe nit ñi nag ñoom jeexital bi lañuy gis waaye duñ gis tàmbali ñoom li teew nii rek lañuy gis waaye way diwul bala muy am xam-xam bi mu am waaye xaw naa dee guddi ñaata guddi la la la la veillé ñaata yoon wala bu dee ñaata boroom xam-xam ñaata ay fichier lay déglu ñaata lay jéem a toog di takk di bind di jéem a wala di jéem mokkal di jàppaat du def rekk fu mu xumb mu ne fa kon nag képp koo xamante ne nii euh, dalaa bëgg a nax lànkal ba wut ku lay lànkaale mu ndax àjjana kenn du fa dugge noonu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba ginnaaw bi mu ne fa walladhi nafsi bi yadi yaa nabiyallah laa tahrimna al-janna yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ñu xañ àjjana ndax kat maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom la adxulannahu wàcc naa ne dinaa fa dugg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko nag bi ma ana ci lan ngay dugge àjjana déglul réponse bi mu ne bi anni uhibbu allaha wa rasulahu wala afirru yawm az-zahf mu ne man awma awma beneen leneen lu may jënde dugg àjjana lu may tax ma dugg àjjana lii la loo xoolal uhibbu allaha damaa sopp yàlla bëgg yàlla wa rasulahu bëgg ndawam bi muy yow alayhi salaatu wassalaam te nag wala yow ma zahfi te bésub corante jaasi bu xewee muy bésub xeex du ma daw wala afirru te du ma daw yawma zahfi bésu bésu xare du daw waaw mu ne lii li nga xam ne bu doon ne àjjana lu ñuy jaay la man lii laa teg lii laay teg te lii moom bu ko teg duggu fa sopp yàlla sopp yonent bi alayhi salaatu salaam te bu xare ngir yàlla taxawee doo daw loolu moom koo am mooy <laughs> xam nga bii nii dugg na ci ñaari yu kawe yi mu wax damaa sopp yàlla sopp yonent bi alayhi salaatu wasallam mooy ne ñoom li ñu bëgg rek laay def te dafa bokk ci yi yàlla sopp te mu bokk ci kabaa'ir yi sax mooy bésu xare comme li yonent bi alayhi salaatu wasallam wax as-sab'ul mubiqaat ittaqu moytandiku leen as-sab'al mubiqaat juróom-ñaari bàkkaar les grands péchés yi nga xam ne day nuural nit ci biir safara ëllëg bokk na ci fi alfiraaru yow ma zahf mooy nga daw en face de noonu bu l'islam bi xare am nga daw daw say responsabilité waaye tamit <laughs> mooy ne vie wu dundu jullit combat perpétuel la mooy ne foo fekk caaxaan tamit da nga am armée wu am les armes qu'il ngir jàmbarloog caaxaan yooyu yow gis nga boo wanee ginnaaw lool nga def dafa xaraam te def nga lu ba bàkkaar bu rëy nga def exemple exemple ngir mu leer nit koo xam ne maasha allah suñu boroom subhaanahu wa taala may na ko xam-xam bu leer mu gis nekk mu gis benn waay ci bi mu nekk ci benn gox wala benn dëkk wala mu gis moo xam internet léegi ndax ñun village planétaire lañ ne nga gis internet benn waay boo xam ne wala ci dëkk bi wala ci benn réew boo xam ne yow am nga yow sa message mën na faa àgg te mën ngaa àggale ñooñu ñooñu sa mën nañoo jot sa message nga gis benn waay boo xam ne mu nga fa di yàq même bu dee ne ci turu diine lay wootewu ndax moom moo am ngandmaa ka kaala bu rëy wala ngandmaa bone bu rëy am ay babus yu yu yu ay ay euh, jiituma jàkkaya yu gudd ak kaala boo xam ne mu ngi laal njomboxtalu asamaan ak yéere yu rëy yu muy solaka daamine woote wu yor turu yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam di woo ne moom ci diine lay wax nekk guru bu bon lu yàqu ci diine ji moo ko def di gëmloo ñi ko topp loo xam ne yow ci sa bopp xam nga ne lii ci teeni alkande la leen jële yow buur yàlla may la xam-xam bu leer ak pédagogie ndax ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan buur yàlla may la loolu lépp nga am xam-xam bi ndax wooteel ci sa yoonu boroom bil hikma ko ci sages ndax lu la sagesse manula may rek bul foog ni ëppal moo la koy may ndax buur yàlla dafa bëgg ak woyof ak gi ar rifq ci mbir yépp comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yow nga man loolu man a def de telle sorte que yow sa message dina rob dina jàll ak ci ñoom ba ñu moytu kooku noonu lim fim mu leen jëme ak yim leen di wax nga man loolu nga ne muut noppi yow qad fararta yawma zahf danga bokk ci ñi nga xam ne dañoo daw bésu jàmmaarloo ndax boobu fële ne mooy terrain xeexu fi ñuy xeex lenn la fi ñuy xeex mooy champ de bi ak bomb yi fi muy dal ci yooyu jaasee ak flèche yi tomahawk yeeg missile yi foofu noonu loolu mooy loolu mooy ci biti ñoom waaye ku am basiira xam nga ne leen na xew bu dee ñii ci dëgg lañ ne ñee nekk ci caaxaan mooy dëgg caaxaan ñooy xeex ci lool nag la suñu boroom ne loolu la yonent bi alei saatu salaam ne daw ci ci jamono jooju lool ci kabaa'ir yi la bokk kon loolu mooy dëgg ak caaxaan ñoo daje foofu ñoom ci côté boobu côté arme lañ daje waaye dañuy daje tamit ci côté idéologie côté idéologie ak côté ay idées yu ñuy jéem a faire ci biir nit ñi yow buur yàlla may la xam-xam nga toog ni mut te assaakitu anil xaq shaytaanun axras li asar boobu wax ne ki nga xam ne dafa noppi ci dëgg kooku shaytaane la bu muuma ndax shaytaane bi wax tout le temps dafa soxla shaytaane bu muuma bu noppi te qui ne dit rien consent képp koo xam ne loolu dalaa dal yow nga bàyyi noonu te manoo dimbali nit ñi xettali leen defoo ko nga noppi yow li nga def noonu du ay petit bàkkaar bàkkaar bu mag ci kabaa'ir yi nga def kon nag loolu lépp dafa bokk ci lim wax mi moom an-Nu'man ibn Malik ibn Tha'laba dafa bokk ci li nga xam ne mooy sopp yàlla sopp yonente mi alayhi salaatu wassalaam kon loolu lay duggee àjjana kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko bi ma mu ne qaala bi anni uhibbu allaha wa rasulahu wala afirru yawma ndax àjjana li tax ma ne ki waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la dinaa fa dugg mooy yàlla damaa sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam te duma daw bi su xare fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqta yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wax nga dëgg sopp yàlla sopp yonent bi alei satu salaam doo daw yoonu bésu xare waaye waaye loolu bu la neexee nga ne fa walladi si bi yadi la adxulannaha waat naa ci ki nga xamante ni nii samal bakkan mu ngi ci loxoom dinaa fa dugg bu la neexee nga wax ko sadaq te wax nga dëgg lii mooy wane que bokk na ci li lii di wane ñi naan ñii oh, ñi nekk ci lu kenn xamul kenn ku nekk ndax li mu nekk lu baax laa am déet loolu waxu kazzab la loolu du wax ju dëgg wax la loo xam ne dafa siiw koy dégg da gis ñoo xam ne ñuy plané di déconner di def ay bàkkaar yow nga ñëw di leen ko wax nga dégg ñenn ñu naan la maandul ah ndax lii nii buur yàllaa xam rek buur yàlla mooy ki xam yow mënoo ñëw naan ñii li ñu def baaxul buur yàllaa xam ma ne loolu xam nañu ko lii dugal nit safara xam nañu ko lii dugal nit àjjana xam nañ ko buur yàllaa ko wax ci alxuraan mu leer nañ xoola yonent mi alei satu salaam kii lim ko wax waa lii la wax mu ne ko wax nga dëgg damaa sopp yàlla ku soppu yàlla soppu yonent mi alei satu salaam kooku man ngaa ne kii àjjana la jëm bu deewee ci ñi te kooku kàccu na ndax yonent mi alei satu salaam wax nga dëgg waaye loolu yu bari na ci alxuraan moo tax wax yooyu wax yu siiw yooyu te yooyu yépp ay waxi dew rek dawul sa responsabilité rek la mooy ne moom dafa bëgg statu quo am te statu quo bu amee li jëmee ndax ndax ñiy def lu bon ñoom da ñoom ci seen jëf lu bon dañuy convaincre li ñu bari te ñoom ñoo gën a gaaw ci loolu ndax bakkan bakkanu doomu aadama moo bëgg lu neex mooy da nga gis modd xoolal modd yu bon yi bu génnee mais kenn koy wone ci tele bi bu dëgg nga gis foo rombati ci mbedd yi gis ñépp di soloo noonu xoolal ni mu gaawee te pourtant lu baax ñaata yoon lañuy wax azkar yi baaqiyaatu saalihaat yi ñu bari duñu ko def woor ay lëndéegi kii du xam ne ne lu baax la ñaata ngi ñu ko def waaye waxuma farata yi rek ñu bari duñu ko def léegi lu mooy ni yow ñaata yoon lay gis nit ñu ñuy wane ñuy julli ci télé yi est daa tax nit ñi julli ndax li leen di wane bariwul te teg ci li ñuy wane lile moo ëpp fopp loolu mooy gën a attiré te loolu la bakkan àndal. moo tax ay wax yooyu ay yee buur yàllaa xam ma ne buur yàllaa xam moom mi xam moo ñu wax ni ku def lii fii nga jëm ku def lee fee nga jëm ku wax li yàlla wax yaa wax dëgg. ku wax lu contraire nag yow yaa waxul dëgg ak koo man di doon gars yi moo tax waxi caaxaan yooyu ñun wolof dañoo tàmm dafa ñu bari ay façon wax yoo xam ne bon moo ñuy moo ñuy dugal ci lu ne li maam Abdu euh, Abdul Aziz si radiyallahu ta'ala doon wax naan tamit bu ñu bu ñu nit ki du woyof noonu ba ba ba ñu lu ñëw rek daal di lay yóbbaale maasale la bañ maasale la aw kamaaxal doo def tamit toog rek lu ñu wax nga ne damay waaye damay bañ a problème am di kii bañu ñu maasale la boole la ci seen non non non yenn yi boo jaree mettre les points ci i yi da ngay points yi ci i yi mettre traits yi ci tee yi ñu xam ne lii tee la du ell boo xam ne dañ ko rëdd noonu rek loolu la du L minuscule kon nag waxi caaxaan yooyu moom nañ ko baat di arrêté loolu xam nañ lan la moo tax yonent bi aleyhi salaatu ne ko sadaqta wax nga dëgg wastushhida yawma id keroog nag ci xare Uhud ci lañ ko faate moom am Nu'man ibn Malik ibn Thalaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala aliya al-firdawsi wa ma'waa bu ñu continuer ba léegi ci riwaaya biñ ne muy riwaaya Seydina Muusa ibn Uqba kon ginnaaw bi an-Nu'maan ibn Maalik ibn Thalaba waxee loolu mu ne wa abaa kasiirun mina nnaas illaa al al-aduw walam yatanahaw ila qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ra'yihi walaw radu billadi amarahum kaana dalik walakin galaba alqada walqadar moom imaam Muusa bin Uqba ba léegi ci riwaay bi nekk ci imaam al Bayhaqi ci Dalaa'ilu Nubuwwa radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne wa aba kathirun min annaas illa alxuruja ila al aduw waaye ñi ëpp ci nit ñi comme ni ñu ko gisee boobu ba léegi ñoom ñu bañ lu dul génn fekk waa Quraysh fa ñu nekk ca jabaru Aynayn ci biti foofu ci biti Medina ñoom nag ah mujjewuñ ànd ci li yonent bi alayhi salaatu wa waxoon ak li mu leen jox comme avis ne leen moom li mu gis fam ko suuf des leen ci biir Medina ñun ñu daldi aziqa yi di ruyalu Medina yi ñoo leen gën xam ñu teg jigéen ñi ci kaw bu ñëwee ñu leen di xaañaka sotti def opération d'embuscade mu ne ñi ëpp nag ci ña te fekk woon jotaay ba ànduñu ci li yonent bi alayhi salaatu wax mu ne walaw radu billadi amarahum kaana dhalik walakin ghalaba al qadaa wal qadar mu ne nag bu ñu gërëmoon de ànd ci li leen yonent bi alayhi salaatu digaloon moo ñu des Madinatul Munawwara de ala saakina afdalu salaatu wassalaam kononte loolu de moo doon li gën waaye nag jiitu na dogalu bi yàllaa ko àtteen jiitu na mooy ne buur yàlla bind na ca azal këne xare Uhud dina am te Uhud lay ame mais du ame fii ci Medina ci ñetteelu at mi loolu yàlla bind la lu mu dogal la mu ne wa ammatu man ashaara alayhi bil xuruuji rijaalun lam yashhadu badrin qad alimu alladhi sabaqa li asxaabi badrin min al fadila mu ne nag ñi ëpp mbooloo mi boo bëggee xam ñi ëpp ñi nga xam ne ñoo doon puusa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu génne leen ñu dem fekk Quraysh ca montagne boobu xeex ak ñoom mu ne ñu ëppoon ci ñoom nag mooy ñi nga xamante ni fekkewuñu woon badrin léegi nag ñu bëggoon a dabu li nga xamante ni ginnaaw bi ñu xamee ñi fekke woon badar li nga xam ne mooy ngëneel yu mag yi ñu tuuf am ko ca seen boroom ñoom ñu bëgg am loolu looloo taxoon ñu puuse ñoom ñépp ñu wax ne ñu ëpp ci ñooñu ak ñeneen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal nañ génn fekki leen fële ah bi nga xamante ne nii nag noonu la deme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah gis ni kon lii la mu ne fa lamma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al jumu'a wa'ada an-naasa wa dakkarahum wa amarahum bil jiddi wal jihaad thumma insarafa min xutbatihi wa xam ne nag wax ji demee na noonu ba ñi ëpp nee nañ bañ nañ lu dul génn kon fekki kuffaaru Quraysh ni fañ ne mu ne fa lamma salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam aljumua bul fàtte ne lii nii nettali bi bésu àjjuma la amoon ci shawaal ci bésu mooy weeru kori bésu àjjuma la xewe woon kantaa ban bés la lool waxoon nañu wuute yi ci amoon ci boroom xam-xam yi ci jataay yu njëkk yi wallahu taala aalam kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu jullee àjjuma jiite ko saxaaba yi radiyallahu anhum wa'ada an-naas mu daldi leen xupp nag daldi leen waar waar leen bo waar leen sermone leen ci xutba bi waar leen wa zakkarahum daldi leen fàttale fàttali li nga xam ne mooy seen boroom subhaanahu wa taala ak li nga xam ne wa amarahum bil jiddi mu daal di leen digal nag ak ngóor góor-góorlu ci xare bi nga xam ne ñi ëpp ci ñoom bëgguñ lu dul nañ fa génn dem wal jihaad yi tañu fas yéene jaay seen bakkan jaay seen alal ngir boroom bi subhaanahu wa ngir dem jihaad mu ne bi mu paree lool summa nsarafa ginnaaw gi mu dem min xutbatihi wa salaati ginnaaw bi mu leen xutbaas julli ba pare def sermon du vendredi rappali leen fàttali leen lool soññ leen ci wàllu góorlu ak jihaad fi sabilillah ginnaaw gi mu dem moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ paree julli fa daa bi lamatihi fa labisaha mu daldi laaj armement wa mbubb koŋam ak aar ak xeejam ay jaaseem jaaseem boog yi muy yor lépp mooy li muy sol arme tuyam lépp mu laaj ko fa labisaha daldi sol mbubb koŋam yor armam summa ginnaaw gi azzana fi nnaasi bil mu daldi digle woote ci biir nit ñi ñu yëgle ngir nag ñu génn dem Uhud kàntaa mooy riwaaya imaam Muusaa ibn Uqba ci Dalaa'ilu Nubuwwa kanta imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ginnaaw bi ñu waxee wuute yi am ci saxaaba yi nañ génn li yonent bi aleyhi salaatu ne nañ fi des ñii ne nañ génn mu ne falam yazal innaasu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladina min amrihim xubbu liqaa'il qawmi xatta daxala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa labisa la'mata mu ne wa daalika yawmal jumu'ati xiina faraga min as-salaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit ñi dañuñ di ko topp di wax ak moom moo ñépp ci nit ñi ngir ñu génn waaye fekki waa Quraysh fële ba nu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi dem këram dugg këram daldi sol mbubb koŋam yor armam yor ay armem mu ne te loolu bésu àjjumaloon ginnaaw bi ñu paree ci julli comme nii nga xamante ne nii moom la euh, imaam Muusa ko ba wax radiyallahu taala anhu wa ardaa moom imaam Muusaa ibn Uqba mu ne fa lamma ra'a dhaalika rijaalun min dhawi ra'yi qaalu amaranaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an namkutha bil madiina wa huwa a'lamu billahi wa maa yuriid wa ya'tiihi al-wahyu min as-samaa léegi bi nga xamante ni ci lañu def loolu fexe daal ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di dem soli armam soli mbubbu koŋam daldi préparé ba nga xamante ne nii digle ne léegi nañ dem euh, am ci boroom ñi nga xam ne nag ñu xalaataat ci boroom ci saxaaba yi am ñoo xam ne dañu xalaataat mbir mi mais mooy ci ñi nga xam ne bon ñoom dañoo gis ne ah ñun nag ëppal nañ nag ndax nag ndax nag daldi nañuy forcer yonent bi aleyhi salaatu ba mu génn fexe nañu ba mu génn te moom yonent bi aleyhi salaatu moom moom moo ñu wa huwa a'lamu amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an namkutha bil madina ñoom ñu ne yéen ñu wax ak seen yeneen mbokk yi ne yéen yéen yonent bi aleyhi salatu wasalaam digal ñu ñu des Medina wa huwa a'lamu billahi wa ma yurid te moom moo gën moo ñu gën xam yàlla fopp ci kuy ku exister wa ma yurid te moo gën xam nam mu nam buuru yàlla moom mu ne ñu ñu des biir Medina te moom moom du yonent bi aleyhi salatu wasalaam wa ya'tihi al wahyu min as-sama wahyu bi da koy dikkal di jóge asamaan yéen mu digal ñu lool yéen ngeen fexe ba mu ñuy génn nii yor sol sol armement nii yor yépp am na ci yenn riwaaye kii euh, euh, yu euh, ñoom imaam ibn Sa'd beek sëriñam dañ ne keroog bi ñu waxee ba yonent bi alayhi salaatu salaam di dem dane wa daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baytahu wa ma'ahu abu bakr wa umar radiyallahu anhuma fa ammamahu wa albasa wa qad suffa annaasu lahu ma bayna xujratihi ila minbari yantadiruuna xuruja rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala Sa'd ibn Mu'aaz wa Usayd ibn al-Hudayr fa qaala linnaas fa jaa'a Sa'iid ibn Mu'aaz Sa'd ibn Mu'aaz fa jaa'a Sa'd ibn Mu'aaz wa Usayd ibn al-Hudayr fa qaala linnaas istakrahtum rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa qultum lahu maa qultum wal wahyu yanzilu alayhi min as-samaa fa ruddul amra ilay famaa amarakum bihi faf'alu wa maa ra'aytum lahu fiihi hawan wa ra'yan fa atii'u ci riwaaye yooyu ñoom dañ ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi ñu insister ba muy dem di dugg dem këram ñu ne dafa dem këram ànd ak seydna abu bakr la àndal ak seydna omar daldi dugg këram moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa ammamaahu ñu defaral ko mooy takkal ko bopp bi kaala ko wa albasaahu ñu daldi koy solal mbubb koŋam mu ne waqat suffan fekk nit ñi ñoom sàppe nañ leen ci biti ma bayna hujratihi ila minbari li jóge ci néegu soxnaam yi jàpp jëm ci minbar bi foofu lañu sàppi nit ñi yantaziruna ñu ngay xaar xuruja rasulillah yonent bi alayhi salaatu salaam génn nee nañ fa jaa Sa'id Sa'd ibn Mu'adh wa Usayd ibn al léegi nag biñ taxawee noonu di xaar génnug yonent bi alayhi salaatu wassalaam Sa'd ibn Mu'adh Siddiqul Ansaar ak Usayd ibn al ñaari ponkal yooyu nga xam ni ñoom la Seydina Mus'ab ibn Umayr convaincron ba mu ñëwee Medina ñu duggee ci lislaam daanaka la jullul ansaar yi daal dugg ci li nga xam ne mooy lislaam ñoom nag ñu ñëw fekk fa nit ñi ne leen yiin istakrahtum rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa qultum lahum maa qultum yéen dangeen a forcer yéen fexe ngeen ba def loo yonent bi alayhi salaam loo xam ne bëgg ko woon def wa qultum lahu maa qultum ngeen wax ko li ngeen wax yéen mu ne leen nañ des wal waxyu te waxyu bi yan yanzilu yi min as-sama waxyu bi di wàcc ci moom jóge ci asamaan mu ne ne nañ leen des yéen ngeen wax ko li ngeen ko wax ba tax mu dugg nii ànd ak ñaari saxaabaan yu mag yi ngir ñu soral ko ay kiiwam ngeen toog di ko xaar seetaan leen li ngeen def di faruddul amra léegi ñun li ngeen di wax mooy faruddul amra ilay bu génnee comme que bon xas ngeen na def lii ba mu ngi ci biir du mënuñoo dugg di ko fekk liñ man taxaw di ko xaar léegi yéen bu ñëwaatee comme que ni ngeen taxawee ne woon fexe ba dem di soli ay armo di soli ay mbubb ko am yooyu ngir génn dem xeexi bu ñëwee nee leen ko delloo nañ mbir mi ci yow léegi daal yow léegi loo wax noonu la fa maa amarakum bii fafalu bu ngeen koo waxee lool nag lum leen digal après na ngeen ko def te wamaa ra'aytum lahu fii hawan wa ra'yan fa ati'u lépp lu ngeen gis ne loolu la namm moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam loolu la bëgg te avis boobu la gis bu lay bu génnee bu ngeen ko delloo mbiri lu mu wax ak lu mu bëgg na ngeen ànd na ngeen topp ci loolu ñu ne fa baynama hum ala dhalika id xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad labisa la'matahu wa labisa dira fa azharaha waa hazama wastahu bi mintaq bi mintaqatin min hamaa'il sayfin min adam wa tamma sayf ñu ne nag biñ taxawee noonu kon ñii wax leen loolu ñoom Seydina Sa'd ibn Mu'adh ak Usayd ibn Hudayr ñu ne yonent bi biñ taxawee noonu rek yonent bi alayhi salaatu salaam daal di génn jóge ci kër gi daal di agsi fekk mu ngi sol mbubb ko ngam yor armam walla bi sa dir amu sol mbubb komam fa azharaha muy mu feeñ nga gis mu feeñ mooy mbubb koŋ yor armam yor jaaseem wa hazama mu daal di takk wastogu ndigg gi ndigg bi mooy ndigg gi mu ngi ko takk bi mintaqatin mintaqa mooy genre ceinture min xamaa ili sayfi ci yi nga xam ne ci lañuy def mooy euh, jaasi ji fi ñu koy def xam nga jaasi dafa am mbar muñ koy dugal loolu mbar moom nag daa am foo koy takk keroo fi mu noonu loolu noonu la takke ci mbar mu jaasi ji fi mooy ci biir mbar mi fa la ñuy def jaasi mais fi muy def jaasi ji dafa amaale benn buum boo xam ne min adam ci der la ci der la genre ceinture la mu moom la takk ci ci digg ginnaaw bi waa tam na mu daldi kaalawu wa taqallada fu mu daldi ràngoo jaaseem léegi nag wana di mën naa sans la ikra bi ni ñëwee nag ñu daal di rëccu nag biñ gisee yonent mi alayhi salaam ñu rëccu fa qaalu ñu ne ko yaa rasuulallah istakra istakrahnaak wa lam yakun lana zaalik fa in shi'ta faq'ud léegi ñu ne a yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun kat dañ la forcer ñun ñoo fexe ba nga sol sa armement sol sa mbubb koŋ sa arme bëgg a génn ah loolu de ñun ñoo ko def de walam yakun lana dalik lool nag waruñu woon Allah mooy reconnaître nañ ne euh, li nga xam ne li doon li doon keggin dëgg liñ def keggin la mais li gënoon a dëppoo teggin ndax ñoom liñ doon waxee la maqaama yi ñoom maqaama biñ newoon muy station biñ newoon ak fi yonent bi alayhi salaatu salaam newoon di wax ak ñoom Seydina Abu Bakar saxaaba yu mag yooyu ñoom bokkuñu fuñ doon waxe loolu day am nit ku nekk nag loolu nag loolu nag gis nga nit bu ko xàmmeewul ci lay juumloowi nit koo xam ne ndeke juumu na loolu lu jara xàmmee la lu am solo la mooy ni nit yow fi ngay waxe ak xaal gi ngay waxe ak fi nga nekke yow fi li ngay dund ba tax li ngay wax ngay wax li ngay wax mënoo ne ne léegi comme que ci xaal bii laa ne ñépp dañoo war a wax ni man déedéet bay man ku waxul li ma wax mooy waxul dëgg non man naa wax dëgg ah ndax yéen bokk ngeen fu ngeen ne te loolu nag day dal ñoo xam ne ndax ñu màgg la da gis ñu màgg ñoo xam ne pourtant lu teeraateer ñépp xam ko ñoom ñuy mer ci loolu ndax ñoom xaal ba ñu ne moo tax ñuy waxe noonu te xamuñ ne bon ñoom ñii nii li ñuy wax ak ñoom bokkuñu bokkuñ fu ñuy waxe moo tax ñële duñ ne ñoom liñ defoon saxaaba yi defoon lu teg génn non wax naa la ne ñoom li leen ci mooy seenu seenu bëgg yiw bëgg am shahada ci yoonu yàlla loolu moo leen attiré woon ñoom foofu lañ doon wax ak la fait que si ñëw seen buntu kër te tamit loolu lañ doon ñaan yàlla ñu gis ne comme que ñëw nañ loolu day tekki ne. buur yàlla nangu na leen seen ñaan alors que yonent bi alayhi salaatu salaam moom mi nga xam ne saaxibul qalbil muta'alliq bi rabbih moom mi nga xam ne du deñ di taqoog boroomam subhaanahu wa taala xolam du deñ di boroomam subhaanahu wa moom mu ne leen lañ leen des ndax loolu la gis ne lii moo gën te li mu wax gis nga ni loolu bu demee woon noonu moo doon gën comme li Seydina Muusa nox ba waaye sabaqal qadaa wal qadar dogalu buur yàlla daal dinay jiitu kon ñoom ñu ne walam yakun lana dhalik istakrahnaak walam yakun lana dhalik fa in shi'ta faqul aa ah, ñun kat fexe nañ ba daal di lay forcer ba pousser la ci ngay def loo xam ne waroo ko woon a def aa ah, kon nag walam yakun lana dhalik loolu de nekkul loo xam ne loolu moom du suñu ndab du loo xam ne lu ñu waroon a def la léegi nag fa in shi'ta bu la neexee kon faqond ci riwaayu imaam ibn Isxaaq bi mu ne fa in shi'ta faqond ak riwaayu yi ñu gis bu kon nag léegi daal bu la yow yaay xool léegi yonent bi aleyhi salaatu wa ñun daal léegi pare nañ ngir topp ci li nga wax mooy nañ toog bu la neexee kon nga toog léegi bi ñu waxee loolu ana lan la leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tontu est day summi mbubb ko am ne kon baax na nañ fi toog wala day continuer <coughs> loolu la gis insha allahu ci jotaay bii di ñëw àggale tamit li xew après insha allah wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala